أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te leen baalu àq leen baalu àq ni ñu ko tàmbulee ci yéen bi weeru koor yi tàmbulee ba tey jii di fukkeelu fan bi ak juróom-ñeent dellusiwaat nañ tey jii incha allah fas yéene àndaat ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne mu assasatul wafa'i bi xuququl iman moo koy ànd ak yéen diir weeru koor gi ci ndigalul sëriñ si xaddi mi nga xam ne moo fi toog jotaayu borom Daaru moo tey te lépp loo xamante ne mu assasa yi ñu ngi ci yëngutu ci ndigalam la cay yëngutoo ci ndigalam tamit la cay dale kon ñu xam ne liggéey bi nga xamante ne mu assasa bi mi ngi koy def biir weeru koor wi ak di ko def suñuy génne weeru koor yi tamit lu jëm ci saytu wàllu jumaa seetal ko ak yeneen liggéey lépp dafa tënku rekk ci jëm ji nga xam ne moo fi toog toogaayu borom Daaru Muxti mu ànd ceeg ñun ci wàll yépp nag yabal fi tey jii nii Serigne Ousmane Mbacké mii nii am lu mu ko jox loo xam ne dafay feeñal yéenam rek ci lii nga xamante ne mooy liggéey bi nga xamante ne ab liggéeyam la loolu nag di loo xamante ne ab soññee la ab ñaax la ndax ñi nga xamante ne ñoo yëngut ci wàll ji fépp fu ñu nekk dafa yëngut rek ci ndigalam la lañ lañ koy defee moom tamit lañ fay def tamit moom lañ koy defal kon bu fi yónnee loolu dafa mel ni ab soññee la akum ñaaxe rek lay doon ci ñi nga xamante ne ñoo yëngu maas kon ñuy ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu guddal fanam te may ko kàttanu liggéey bi nga xamante ne moom la sumb ci tool bi nga xamante ne toolu borom Daaru Muxti la yàlla may ko kàttan ba mu àggale ko fu kawe njottam ñu xam ne daal ne ñépp ñoo xamante ne ñi ngi wutu ci biir mu assad rek ay ndigalam rek la déglu fu ñu nekk tamit moo leen ko bàyyi kon euh, ni ñu ko baaxoo def rek tey jii dellusiwaat nañ fas yéene ànd ak yéen ci biir waxtaan yi nga xamante ne moom la mu assad bi def ci biir weer boobu ñu fas yéene dalal rek kenn ci ñi nga xam ne ñoom lañu tànn ngir ñu ànd ak ñun ci loo xam ne dañu ci yokkoo ci suñu wàllu diine ak suñu wàllu àdduna ki ñu daal tey di Serigne Assane Sylla mu fas yéene ànd ak ñun jàngat tomb boo xam ne tomb bu am solo la tomb boo yitteel kenn ku nekk ñun la rawatina koo xamante ne yàlla dafa gàll ci saw loos am responsabilité muy lu mel ne yàlla dénk la ak njaboot walla yàlla dénk la ñoo xamante ne yàlla di saytu wan yoon nga leen war a mën a jaarale ba tax ñu mën a am mucc tey ak ëllëg loolu yaakaar naa war naa yitteel kenn ku nekk ci ñun kon bala ñu koy jox kàddu gi dañuy xamle rek aslëf ci ay jaar-jaaram mu jàngee alquranul karim ci daaru waajuram di di sëriñ njaga si la imam mooy ki nga xamante ne moo ko jàngal alquranul karim ginnaaw bi mu jàngee alquran ba noppi tamit la fa jógee dem ci kër sëriñ xabibu mbàkke di béréb boo xamante ne ñu baree bari ci borom xam-xam yi jaar nañ fa foofee tamit jaar na fa xam lu fa aslëf ci wàllu xam-xam ginaaw ba mu fa jógee tamit jaar na ci ku ñuy wax Serigne Moustapha Mbaye ba tey di jàngalekat bu ñëpp xam wala bu ñu bari xam foofu ci foofu tamit jaar na fa jàng fa aslëf ci xam-xam ginnaaw bi tamit dem na institut islamique bi nekk Ndakaaru foofee tamit jaar na fa moom tamit jàng na foofee ginnaaw bi nag ci la ko Serigne Saliou Mbacké euh, yàlla yàlla yokk ay leeram Euh, yebal fële ca xelkoom mu nekk foofu ci daara yi am fa fukki at ak ñaar yirif yirifoon fa tamit daara ju wax daaru rahmaan nekkoon jëwriñ ja lépp rek ci jàng ak jàngale ak tarbiya ginnaaw bi ko sëriñ bi wàccee ci la dugg ci daara ji nga xamante ne mooy daara si Murtada Mbàkke ñu koy wax institut al azhar bi nekk ndaam foofee la nekk di fa jàngale kon moom mën nañu wax ne euh, léppam mi ngi ko mi ngi paase rek ci jàng ak jàngale ak tarbiya kon day mel ne kon tomb bi nga xamante ne moom la fas yéenee ànd ak ñun tey jàngat ko tomb la boo xamante ne tomb bu maîtriser la ndax nit ki loo xamante ne daf koo dund Euh, jaar ca ñu jaarale ko ca mu cay jaarale ay nit yaakaar naa bu ñu ko waxee ne ko kaay waxtaan ci loolu war na cee mën a waxtaan kon incha allah danañu xamal ci biir waxtaan bi lan mooy tarbiya waaw ab yar mooy lan danañu xamal tamit ci biir waxtaan wi tarbiya nan la ko lislaam gise ak nan la ko niti àdduna yi gise danañu xamal tamit ci biir waxtaan bi yan façon tarbiya moo am su ko defee nag loolu lépp bu ñu ko tënkee nag mu andi naka la ñuy def ba jariñu fi tarbiya boobu noonu kon incha allah loolu mooy noonu mooy li nga xamante ne noonu la waxtaan yu fas yéene doxe incha allah xam naa ne ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba ci gaaw bi incha allah fas yéene nañoo dalal sëriñ aatu jaañ bu isbu tarxiya mu fas yéene ànd ak ñun jàngat umumiyatu daawati saytul xadim muy matale gu wooteeb sëriñ Tuubaa bi matale àdduna bépp loolu mooy li nga xamante ne moom la fas yéenee ànd ak ñun suba jàngat ko insha allah fi jotaay bi kon li ñu def moom mooy dañu jox kàddu gi sëriñ bi ñu fàttali rek ne ñi nga xam ne ñoo bëgg di topp waxtaan yi ci internet bi al bisru al bisru point org ak xasida online ñaar site yooyu yëpp moom waxtaan wi en direct lañ koy def naka noonu Murid TV tamit waxtaan wi dana ko def en direct kon ñi ngi jox kaddu bi sëriñ Assane Sylla ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéenee seq ak ñun yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaytanir rajim alamin was salatu was salamu ala al Subhanallah fan juróom-ña moo lay mën a xalaatu ba tey trois mel ni kon tey li ñu ñu doon fay ci fekk moo lay mën a xeex déglu lañ doon xeex tey lañ doon firi ci langu arab waaye buñ dee xool ci niñ ko dégg istilaaxan mooy xeetu formation boo xam ne nii dañ koy defal nit ki te ci fànn yépp lay doon maanaam ci yaramam ñu yar yaramam toppatoo ak wér-gu-yaramam gëm-gëmam toppatoo am xelam toppatoo yëg-yëgam ba ci ak xaralaam sax ñaw ñawteem loolu lépp dañ ko war a yar bu dee lu ñu war a yokk boo xam ne buñ ko jaaree moom ci béréb am jaaruwaay yoo xam buñ ko fa jaaralee mu yokk ñu jaarele ko foofe kon buñ dee xool yarkat bi dañ koy nuroole akub baykat ndax boo dee xool doom fi muy jóge muy ci jigéen alquran daf ko nuroole ak suuf alquran dafa wax ni nisaaukum xarsul lakum seeni soxna seeni tool lañ suuf la alquran nurale ak jigéen lu tax ndax moom mooy produit mooy intaaj mooy génne doom ci moom la ko yàlla jaarale mu mel ni baykat bi tamit bu fekkan dafa bëgg dem ci suuf liggéeyi fa dana baax mu xool suuf sa baaxaay ga baaxaayu suuf sa ndax kenn warut jël saw jiw def ko ci suuf soo xam ne leer na leen boo ko joxee boo boo ci defee jiw wala la nga ko joxoon du la ko delloo li baax ci suuf mooy boo ko joxee saw jiw mu delloo la lu gën la ko joxoon yaakaar naa kenn ku ne loolu lay séentu ci ab toolam te jigéen ñépp nag ay tool lañ moo tax alquran wax ni nisaa'ukum harthul lakum ginnaaw nag yarkat bi ab baykat la lan lay bay ci ak njabootam la ko yàlla liggéeyloo mu war a fexe ba njaboot googu mel ni gàncax ga gën a rafet di mel kon ci biir loolu danañ ci ñëw bu soobee yàlla ci biir waxtaan loolu mooy ni ñuy xam lekk tarbiya waaye tarbiya nag muy yar ni ko niti àdduna yi dégge te daanaka moo yàq jamono ji ndax ñoom niñ déggee tarbiya ni la ñuy yare niñ dégg yar ni lañuy ñuy yare te ñoo yor pouvoir bi ñoo yor doole ji ñoo saytu adduna bi ñoo ko ñoo ko téye seen loxo kenn sëq koog ñoom te ñoom nañ déggee tarbiya damay wax ni du ma mën a wax baaxut waaye bare na ci lu baaxut ñoom nañ déggee yar kenn du wax baaxut waaye bare na ca lool lu baaxut mu mel ni kon ñoom dañoo tënk yar ci madda maanaam nit ki buñ ko dee yar yaruñ ko lu dul madda ma madda mooy matériel njariñ lu teew xam ne maanaam daar daar maanaam yar yaramam rekk yar yar ko rek moom nan la mën a fexe bay jariñoo nan la fexe ba mën a jariñu rek ak donte na muy jariñoo jaarul yoon ñoom muy ñi nga xam ne ni ñooy tubaab yi buñ dee xool ni ñuy yare dafa tënku ñu ñetti mbir ñett mbir yooyu yépp màdd la muy dundu nit ki muy zarfu zamanil fard nit ku ne am nga sa zarfu zaman mooy sa dund tàmbalee bi nga juddoo ba bi ngay faatoo loolu mooy sa zarfu zaman ak lan zarfu makaanil fard nit ku ne am nga zarfu makaan mooy fii ñuy dund mooy suuf al kaw kawkabul ard fii ci suuf ñi fiy dund mooy suñ zarfu makaan ak nature bi nature bi mooy suuf seeg jaww ji ak asamaan ak li ci biir suuf si sunurihimu ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayina lahum annahu alxaq sunurihim ayatna fil afaq afaq mooy natir wa fi anfusihim mooy sa jëmmi bopp mu des beneen boo xam ne nii tamit ñoom danañ ko yar muy xel ak cëri doomu aadama doomu aadama bi ko yàlla bindee dafa bind jëmmam te mooy ak dundam daal laa jubloo wax muy zarbu zamanil fard mu bind fi mu ko war a andi muy suuf si muy zarfu makaanil fard waaye nag mu monteel ko ay ay jumtukaay muy am xel mooy jumtukaay bi njëkk ak ay cër xam ne loolu bàyyi may amuñ ko doomu aadama am nam xel ay cëram mën na ci liggéey ndax boo dee jumaa ji dara liggéeyu ko lu xel ak cër xel rek ak cër moo liggéey jumaa ji macha allah ni muy muxtaare lépp moo tax doomu aadama yàlla bi mu ko bindee dafa wutale bàyyi ma bàyyi ma kenn montali ko xel ay cëram tamit mënta liggéey buñ fi andi woon junniy bàyyi ma tamit du tax ñu mën a def dara ndax seeni cër na ko yàlla bindee gayru qaabil lil amal maanaam seeni cër mënta liggéey doomu aadama nag moom yàlla daf ko defal jumtuwaay boobu mooy xel ak cër su ko defee tubaab bi nag moom ñett yi rek la ittewoo mooy sa jëmm la yar sa jëmm sa yaram ak fexe ba ngay jariñoo nature bi nii rek fexe bay jariñoo nature bi ak lan sa xel mi tamit nga fexe ba di ko jëfandikoo waaye nag ñoom dañoo handicap seenu yar dafa handicap ndax dafa am lu manque lu ëpp solo ndax dañoo bàyyi lan dañoo bàyyi wàllu rawxaaniya wàllu ruux tarbiyatul ruux moom moo leen handicap ak lan tarbiyatul axlaaq su ko defee loolu ñoom mooy seen handicap foofu la leen islaam daaneele islaam moom bi mu ñëwee dafa jël li nga xam ne nii mooy ñett yee ma waxoon boole ci moom tarbiya ruuxiya ak tarbiya axlaaqiya ci biir loolu e, ñi fi jiitu woon muy ñi nga xam ne nii jamonoy ñoom Socrate ndax tamit dangeen ma baal tuuti ma ma tudd ma tàmbalee fu xaw a sori ndax buñ dee xool falsafa mooy cosaanul ndey xam-xam yi adduna yépp daanaka falsafa mi ngi soq ko Yunaan muy grec ci grec ya ñoom Socrate ak ñoom Aflaton ak ñoom Aristo ñooñu nga xam ni njëkk Seydina Isa lañ fi nekkoon ay ñett walla ñeenti téeméeri at ñoom ñoo fondement falsafa boo gisee ma di ci basé wu mooy dama ko bëgg a def fondement ngir bu ma agsee ci philosophie jullit ñi ñi ci doon ay philosophe ñoom niñ dégg yar ñoom niñ ko déggee soo defee ñoom ñoom ñoom ñett ñooñu ma tudd bu dee bu mel ni Socrate moomu moom ni mu gisee yar mooy lii ma wax léegi li ñëw al mazhab al tajribi wala al mazhab al manfa'i wala al mazhab al ilmi wala al mazhab al pragmatique loolu lépp dafa développé wu tur di soppiku jamono ji ñaan di dafa pragmate mooy rek daar daar lu ko jariñ léegi comme ni américains yi mel nga xam ni dangay man ñu jël jële ci yow njariñ léegi wala ñu bàyyi la waaye am amuñu kenn pour sa intérêt yow américains yi ku ñu àndal ku ne ñoom seen intérêt tax dañoo pragmat fuñ mën a am njariñ réew mu mën a tudd am seen relation mënatuñ fa am njariñ ñu dagg mooma ñoom biñ ñëwee muy mazhabu Socrate moomu moom la américains yi topp daanaka cent pour cent waaye li ma la wax léegi mazhab mazhab bi dafa am fasal parce que danañ la yar ci ci madda waaye duñ la yar ci jikko duñ la yar ci diine duñ la yar ci ruux ci rawxaniya ñaareel ba ñoom gëmuñu baatin métaphysique li ñuy wax métaphysique ñoom gëmuñ ko mooy jàpp nañu lépp lu am maanaam am na sabab bu saayir nii bu ko waral boo xam ne war nañ ko mën a lijjante reele ko waaye gëmuñ ni ñoom niñ gisa daal yàlla moom yorom nekk ci yi daal maanaam un plus un égal deux mais amul leneen maanaam ci misaal yàlla tere accident bu amee yàlla dogalu ko pour ñoom chauffeur bu moo def dara wala machine bi moo am problème wala nangam naan mais dañuy dégager responsabilité yi wàllu baatin muy métaphysique loolu tamit xam nga ni wax dëgg yàlla handicap la kon loolu bokk na ci seen ayib seen ayibu xeeti yariñ yooyu mazhab boobu nga xam ni nag Saqaraat moo ko fondé woon njëkk Seydina Isa lu tolloog ñeenti téeméeri at ku ñuy wax euh, boroom xam-xam bu ñuy wax John Dewey ci jamono jamono yi ay siècle yu weesu yàggul moom moo ñëw tatwiir ko suqali école booba daara joobu ñëw mu gën koo suqali ba nee naa la ci la américains yi ne nii fondé moom lañ inspiré wu moom lañuy ñuy doxal kon ci gàttan tarbiye ci ñoom mooy ñu ittiwoo màdd màdd bi nga xam ne wasila la waaye du gaaya màdd moom jumtuwaay la waaye du ab dayoo doonu ni moom la mooy daj dëpp ga màdd du daj dëpp du daj dëpp gi waaye jumtuwaay la bu nit ki war a am ngir mën a defar addunaam ak diineem ñoom nag màdd mooy seen daj dëpp buñ ko xasee am rek pour ñoom nee nañ liñ doon wut am nañ kon boobu yaakaar na ni mu war a mel melu ni am na beneen mësëb bu ñuy wax mësëbu Aflaatoon moom it moo fi jiitu Seydina Isa waxuma Seydina Muhammad mais Seydina Isa moo fi jiitu noonu ma la ko waxee Aflaatoon moomu dongab Sokraat la woon Sokraat moo ko jàngal dëgg la nit ki dana la jàngal ngeen dem ba jàng ngeen wuti ay xalaat nga ber sa mësëb ngeen amee ci mazhab biir biir mazhab yi nii da ngay gis ci biir mazhab imam malik ibnu qasim jaar fee shahnun jaar jaar fee ashhab jaar ne asbax jaar ne kenn ku ne am aw déggin ci benn masala falaasifa yi tamit niñ dégge woon tarbiya yar niñ ko dégge kii moo jàngal kii maanaam Saqaraat moo jàngal Aflaatoon mais Aflaatoon dem na ba gisinu Saqaraat convaincre ko dafa gis weneen gisin moom nee na moom pour moom yar yar xale buñ ko yar yoon wiñ ko war a jaare la mooy mazhab misaali mazhab misaali mooy mazhab boo xam ne danga naan xale bi dafa war ni cocc maanaam nit ñëpp dañoo war a baax ci gàtt ci gàttal nga xam ne moom du bàyyi xel ni yàlla bind nit yàlla dafa bind nit mu doyadi xuliqa al insaanu daifan doye di googu nekk ci doomu aadama nag daaw day il faut muy feeñ loo bëgg-bëgg xale bi mat xam ni yow bu fekkee da nga da nga ànd ak Aflaatoon ci xalaatam soo yoroon sab xale di ko jàpp nga ni wóota def benn jumte yëpp dañoo war a jub war a baax dong yi waruñoo amee tappale kenn wërta fen nangam nangam moom noonu la gisee woon yar waaye xam nga tamit loolu dëppoowutug nature doomu aadama doomu aadama day juum di jubal di sonn di def ak wayadi di def ak matadi ndax dafa matadi ndax yàlla ko bind ak matadi kon mësëb boobu tamit xam nga ni des na mu am beneen mësëb bu ñëw Aristo Aristo mi dongab Aflaatoon la Saqaraat moo jàngal Aflaatoon Aflaatoon moo jàngal aresto Aristo moom lan moom lan la gëm-gëmam moom lim gën a na tarkiis lim gën na bàyyi xel ci yar mooy maanaam waaqia nee na nit ki waaqia la ñuy xool ci moom waaqia bi lim lim ko far lañu war a xool mësëb nag mësëb bu am solo la ci wet ndax boo dee xool islam day bàyyi xel waaqia waaqia bi lu am solo la ku dul sàmmonteeg waaqia toujours da ngay daan misaal mi ma ci joxe mooy bi ñuy xaswatu Badr bi muy am bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam kii bi ba noppi benn saxaaba dafa ñëw ku ñuy wax xab euh, xabaab ibn munzir la tudd aljam xabaab ibn munzir aljamuux bi yonente bi installé ba noppi mu ne ko waaw ndax lii nga def ak wax yu la ndax lii nga def ak wax yu la wala ci sa xel nga ko defee yonente bi ne ko ah wax dëgg yàlla de wax yu ñu ma ko de sama xel laa ko defee xabaab ni ko man de gis naa ni bu fekkee xel rek nga ko ci nga ko teg li gën mooy nga soppi ko teen bi teen bi nga xam ne ci lañ naa naanee nañ fexe mu féetuñu ginnaaw te teen bi nga xam ne nii ci la yéefar yi nar a naan nañ ko sëkk yonente bi daan ne ko waa wax nga dëgg de xalaat boobu moo gën a jub foofu am na meneen misaal mu war a indi ci kanam ci ci xaba xubaab moom ibnul munzir ibnul jamuux waaye fii li ma ci itteel mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam nim nu ngoo na ne lii la waaqen seetu ni man maay kilifa gi man lañu war diglu waaye dafa seet li waaqe bi laaj mu def ko boobu nag képp koo xam ne doo sàmmoon sàmmanteeg moom ci sa dund dalay daane kon day mel ni mazhabu Aristo boobu xaw naa am lum mu lislaam ci wet am na lum mu lislaam moom la wax mazhab tabi'i wala nga ne mazhab waaqi loo ci wax mazhab moom boobu jamono yi dix-huitième siècle la woon jamono yi dix-huitième boog laa bëgg wax ku ñuy wax Jean-Jacques Rousseau maanaam Rousseau ci dongay Aristote la maanaam dafa ñëw gis ni njàngale na Aristote neex na ko mu daal di jël daara jooju amélioré ko ba nga xam ne nii fi mu nii li ëpp ci tubaab yi lenn ñu bokkut ak yi lu mel ni France ak ñooñu européens yi léeg dañuy inspiré wu ci mazhabu Aristote kon tubaab yi wala ñi nga xam duñu jullit noonu lañ dégg yar kon ñoon seen yar buñ ko xoolee wax dëgg yàlla des na ñu ñëw nag islaam nan la dégg yar nan la ko gise tomu ñaareel tomu ñetteel bi islam nan la gise yar islam nim gise yar mooy ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale léegi bi ko yonent bi jàngalee yonent bi ab formation la doon def alquran lépp formation la ndax xam nga lu toll ni juróom-benn fukki isib nga bëgg koo jàngale ci ñaar fukki at ak ñett ñu bëgg koo mokkal bëgg koo dégg yonent bi dañoo joxoon dafa dafa jàngal saxaaba yi pour saxaaba yi jàngal ñeneen ñeneen jàng ñeneen ba kere formation bi di mat formation leson yi duñ ko topp ba mu sës maanaay toujours day loo gën di jàng muy gën di leer ndax formation dañ koy contracté mooy dañ koy dam bi am ci misaal bu waroon na doon ñi def formation xam nañ ko loo xam ne nii yaa ko war a jàng ñeenti at ñu dina ko jàngal ci ñeenti weer loolu bu boobaa yaa fa war a jóge nag am sa sa gëstu bopp moo tax julli ñi war nañu def ijtihaad ndax alquran bu waxee ni ma faratna fil kitab min shay téere bi bàyyiwul dara te léeg-léeg ñoo am muskila yoo xam ne nii masala bi léeg-léeg da lay mooy da ciy dégg ni yonente bi dalaa wax ni del gëstu alxuraan saa ne lépp ngi ci biir istimbaat beeg ijtihaad bi buñ ko bàyyiwut lu ñu tëlu ne alxuraan masala mu ñu gaar mu ne alxuraan war na koo mën a lijjanti kon islam moom ni nga ko déggee mooy ne ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee lenn ci borom xam-xam yi nga xam dañoo dégg diine ba noppi jàng falsafa ñee ma waxoon ay tubaab lañ ñi mee waaja wax ay jullit lañ dañoo jàng falsafa islaamiya ku mel ni Farabi Farabi ku doy waar la woon ci falsafa islaamiya Ibnu Sina xam ni dafa fooroon ci ci lu bari rawatina ci ci tëgg la ndey xam-xam yi médecine riyadiyat muy mathématique ak kimia physia muy physique chimie yooyu yëpp cosaan la ci falsafa la jóge kon Ibn Sina moomu bokk na ci falasifatul muslimin ak ku ñuy wax al-Ghazali imam Ghazali moom siiw na ci nopp yi ndax Sëriñ Tuubaa daa bari lu nga tudd ci ay téereem ka Cheikhina al-Mujaddid al-Ghazali wa ibn Ataa'illahi dhil Ma'aali suñ Tuubaa da fonkoon lool moom imaam Xasaali moom it ab falsaf la woon ak ku ñuy wax Kandi ci philosophe yi jullit ñi la ak ku ñuy wax imaamu Razi Abu Bakr ar kooku moom it ku doy waar la defal na benn téere bu ñuy wax euh, tëbb tëbbu nufuus tëbbu nufuus nga xam ne nii ci jamonoy jamonoy ay di septième siècle yooyu booba nga xam ne islaam moo ëppandoole nga xam ne nguurub jullit ñi mi woon andalus jullit ñi booba niñ niñ niñ avancé ak niñ jëme kanam taxan na lenn ci labbe yi am na benn labbe bu ñu doon wax Louis alxaadi ashra maanaam benn labbe bu tudd noonu la bi gisee téereb Abu Bakr Razi boobu daa ñëw nii dama ci joxe téeméeri euh, libidoor ak fukki dërëm ak ñaar ci xaalis ngir ngeen alma téere xam ni maam joxe na ja jamono yooyu loolu xaalis bu bari la woon waaye gis gi gis ni téere bi am na njariñ moo tax mu jël ko àbb ko kon moo lay xamal ni ñooñu lañ waroon a jàng ci falsafa ak ci diine lépp lañ boole woon nga xam ni islaam ginnaaw bi rek neexul ba neexul la jullit ñi yàccaaral lii xew-xew waaye jullit ñi ñoo nekkoon ci kanam bari na avancement booy gis ci Europe mi ngi soqikoo ci njàngale lislaam ya nga xam ne nii européens ñoo dem sàcc ko wala ñu not jullit ñi bi ñekkee Andalus ba mujj topp seen bakkan dañ leen faa fekk not leen jël seen bagage yëpp la amoon solo riyadiyaat ak noonu ma la ko waxee médecine xam-xam yu bari moom la européen jël yóbbu ko seeni bibliothèque di ko jàngale seen seen université ba ci lañ sukkandiku daanaka ba ni ñu avancé ñu avancé mais avancement bi islam moo ko njëkke ndax formation bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam defaloon ñooñee nee la formation la woon boo xam ne ñoom it dañ ko doon defal ñeneen muy continuer kon Abubakar Razi moomu ci falaasifatul muslimin ñu doy waar yi la ak ku ñëw abu xayaan ak tawxiidi ak ku ñëw ibnu rushdin ibnu rushdin moom siiw na yaakaar naa téere bu ñuy wax bidaayatul mujtahid moom moo ko bu am solo ci moomu ab faylosoof la woon islaami moo defar téere bu ñuy wax risalatu nafs am xam ne ilmu nafs lay jàngale te danañ ci ñëw ilmu nafs tarbawi képp koo xam ne nii xerañoo ci jàngoo ko amoo ci ay notion xam nga man ngaa nga ko bañ jàng sax ba géeju ci waaye na nga am ci ay notion ñaare dana feeñ sab yar ñun ñi nga xam dañuy dañuy jàngale ko yar biñ ko jàngee lañ gis ni la suñu doxalin gën a jekk ca bañ ko jàng lu am solo la ci kuy yar wala ak nitu daara wala ak saa bàjjan sax baax na ci moom ak ku ñuy wax az-Zahraawi ak ku ñuy wax Ibnul Haysam ñii ñëpp ma la wax juróom-ñeent philosophe lañ yoo xam ne nii ay jullit lañ nañ dégg yar lañ jàngale ci ni ko islaam waxe moom lañ tas toj ko leeral ko ci bopp jullit ñi bañ xam ni war a yare kon yar buñ ko dee xool ci ñun islaam tarbiyatul ruux la ak tarbiyatul madd su ko defee loolu mooy tarbiya gi am solo gi matale gi islaam bëgg nit ki waruñoo yar aw yaramam rek akom um xelam rek jàngal ko bam ne ar waaye yaruñ jikko ji bu boobaa kenn nattablewul ni seytaane lay doon ndax gis nañ fi ku jàngal ma ne ar waaye ñàkk yaru ak ñàkk jikko ji rafet moo ko yàqal te mooy iblis almal'un kenn nattilul ni jàng na wala boo xam na lu bari waaye lu ko yàqal ñàkk yaru ak ñàkk jikko ju kon yaru kese mag ñi dañuy wax ni kum ne ci yow euh, njàngum kese boog laa bëgg a wax kum ne ci yow daanaka seytaane rek ngay doon waaye yaru kese tamit kum ne ci yow te yeewuñ la jàngaluñ la daanaka maanaam bàyyi ma ngay doon fu la waaye fekk jëfandikoo la kon nag islam moom dafa ñëw boole ñaar mooy dalay yar yar sa ruux yar sa gëm-gëm yar sa xel yar sa wér-gi-yaram waaye yaraale tamit maanaam say say say jikko yaraale sa jikko ba da mën a jariñu ci àdduna waaye tamit danga mën a jariñu ci jikko ak ci diine kon islam àndut benn yoon ci nit ki jàpp ni yaru mooy jàng rek ak julli xam nga ñee ñoom dañoo jàpp ni tubaab yi nee naa la ñoom dañoo jàpp ni yaru mooy fexe ba li jënd àdduna kese am na ci julli ñi ñu dégg diine noo xam ni jàpp nañu yaru mooy jàng ak julli rek boobu tamit njuumte la ndax micro yi ñuy waxee ak projecteur bii di liir ak ordinateur bi bu fekkee dañoo jàpp yem ci allahu akbar ak asalaamaaleykum rek du fi am kon islam dafa bëgg insaan mutakaamil tarbiya shamila maam yar boo xam day matale waaw imaam joo xam ne nii day julli si dawal otoom wala mu dem ba aéroport wala mu mën a dawal sax avion mën a manipuler ordinateur yi mën a lijjanti boppam daal islam daal bëggul ku yambare ci gàtt islam bëggul ku yambare ala kulli xaal al muminul ahabu ila allahi subhanahu wa taala min al mumin daif doofu boobu nag laal na jullit ñi bu baax a baax ay siècle siècle yoo xam ne xóomat xóomatuma danañ dab tubaab yam déet muy lu ñuy yar lu ñu war a delloo si waat seen xel Sëriñ Tuubaa daan yar te daan boole ñaar yépp gis nañ ba tàyyi mu ëwloo doomi soxna baraag yi ñu daan daaj ci kër gi kenn dawul wooyu am menuisier doo nga yaa daan defal te teewul dañ ko boole woon diine ji moom dama ko jëlale woon waaye bu dee ci wàllu madda bi Sëriñ Tuubaa li muy bañ bañ àdduna la la nga xam ne nii ak jaamu yàlla li ci àdduna da ko daan jël axastu min duniyaahu zaadi lil jinaan foofu tamit danañ fi ñëw danañ fi ñëw ci kanam ndax ñu bare dañoo jàpp ni àdduna dañ ko war a wecc àdduna kenn waru koo wecc àdduna dañ koy segg àdduna dañ koy segg waaye kenn du ko wecc boo ko weccee rek mu feeñ sa dundin feeñ sa diine kon islaam kontar na rahbaaniya wala kahnuut kahnuut mooy rek derbaak kurus ga benn waaye dafa mas a ñëw di jàgg jullee jaamu yàlla ak jàng alquran ñuy jàmbat ak baaxam biñ ko ak ande biñ ko jotlee ci yonante bi mun leen kan moo koy dundal mun leen ñu ne ko diw mun leen kon diwu ko gën kon islaam bëggut yàccaaral su ko defee bañ gim bañ yaccaaral moo tax mu boole ñaari yar yi yar boo xam day matale ci béréb misaal dañuy yar ci kër gi ndax bu ñu la yaree nga mën ne ne ci kër gi rek handicap ngay doon war nañ laa yar tamit nga xam nooy nekk ca daara ja wala ca école war nañ laa yar ba ba nga xam nooy nekk ci mbedd mi war nañ laa yar ba nga xam nooy nekk ci jumaa ji ak ca bérébu liggéeyukaay ba même pas ak ca xare ba yar la formation boo xam ne bu ñu la soxla woon xare tey nga mën a def ndax tamit buñ dee xool saxaabatu rasul ridwanullahi alayhim bu fekken dañoo yàccaaral ko diine du taxaw ñu yar la ba nga mën nekk ci mujtama bi mën a jariñ peuple bi kon islam bu lee ci wàllu béréb dafa bëgg nit ki ñu yar ko ci mu mën a doon mu mën a nekk ci béréb yépp waaye am na ñoo xam ne fii ne seen kër dong lañ mën a nekk bu ñu tukki woon fii doo duñ fa yendoo wala bu ñu fa yendoo daal dawal ñëw waaw parce que formation seen kër rek lañ leen defal seen kër rek lañ leen formé formé leen formation fu ñu dem man faa nekk te lu am solo ci nit la waaw ñoo xam ne fii ne bu ñu demoon xel koom santaane bu ñuy rocc ko doo ko yëg duñ fa taxaw bu ñuy rocc ko doog a yëg naam kon islaam li ñuy wax faslu diin anil xayaa mooy loolu faslu diin anil xayaa mooy jàpp ni diine kese moo dem jàng wala moo dem yar loolu islaam àndu ci beneen bi mooy nit ki war nañ koo yar ba mën a ne ci jamono bu ne jamono bu ne mu mën caa jariñu loolu mooy lan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne minal mahdi ila lahd du berger à la tombe maanaam nit ki bi mu juddoo ba muy faatu ci yar la war a nekk akum njàng ngeen bàyyi ñu bàyyi xel nag ni bu ñu waxee yar dugal na njàng yar kenn mënu ko wax te njàng dugut bu ko waxtu mayee danañ ci ñëw ndax boo dee xool dañ naan wisaaratu tarbiya wa taalim wisaaratu tarbiya wa taalim waaye bu ñu wax ne wisaaratu tarbiya kese mu doy ndax maanaam yar njàng mi ci biir waaye njàng yar nekkut ci biir moo tax yar moo gën a matale bu fekkee dégg nañ baat bi noonu la war a deme islam tamit nunguwut ñu yar yaram kese nee naa la béréb ak jamono ak ak jëmm islam nunguwut ñu yar yaram kese bàyyi maanaam xel bu boobaa nit ki bàyyi ma lay doon wala ñuy yar xel bàyyi ruux bu boobaa nit ki seytaane lay doon wala ñu bàyyi ñu yar yaram ak ruux bàyyi jikko afan ah ruux ruux sax mën naa yóbbaale jikko waaye ñu yar yaram ak ruux bàyyi bàyyi xel loolu la bëgg a wax yar yaram ak ruux bàyyi xel bu boobaa tamit handicap lay doon kon islam nu ngu wut yar boo xam ne nii day doon benn xeet bàyyi ba ci des loolu tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxal ni ma naxala walidun waladan afdala min adabin xasan waajur mënta fàggul doomam lu gën yar bu rafet mais yar bu rafet mooy lan yar bu rafet mooy yar bu matale yar bu boobu imam Tirmizi moo ko nett bu rafet dañ ciy dégg ni mooy li gën a sew ci àdduna bala ci gën a rëy doomu aadama daf ko war a mën a xam suñu seelu daana wax ni di tàmbalee ci asamaan ji suuf si ñu nekk ba ca asamaan lu fi nit mënta xam amut xanaa lu nit itte woowut lu nit itte woowut waaye lu fi nit mënta xam amut li gën a rëy ci li yàlla bind ci li astrologue yi di wax mooy li ñuy wax majarra li gën a tuuti ci li yàlla bind mooy dara ci ñoom liñ wax kon nit ki li tàmbalee ci zarra ba ci majarra war na koo mën a gëstu ngir jariñu ci wala ngir jariñu ci foofu nag buñ ko waxee da nga ciy dégg ne kon adduna foofu la taxasus di génn taxasus mooy spécialisé wu ci dara ndax ñu xoolee yar kon ni mu yaatoo ni ma la ko waxee woon mënee su ko waxtaanee ca benn jotaay waaye da nga ci dégg ne tamit ni nit ki mënta xam lépp ginnaaw nit ki mën ta xam lépp nag dañuy dellu ci lañu yàlla waxoon mooy dañoo war a jariñant mooy man yàlla mi ngi ma defal yeewu teg man a mokkal alquran waaye defalu ma yeewu teg geneen kon naa bàyyi keneen mu dem féete ma foofu man ma féete ko fii loolu moo waral taxassus ndax ñëpp mënuñoo maase xam wala ñëpp mënuñoo maase man su ko defee li lay xamal ni tamit ñaari yari ñoo war a ànd mooy alquran dañoo wax ni lu tolloog sept cent cinquante aaya subu miya wa xamsuna aaya ñëw na ci alquran yoo xam ne yépp ci science lay wax maanaam waxut ci wàllu ay atteek yi ay jullee ki koor lu tolloog sept cent cinquante aaya am 150 ay yoo xam ni buñ ko xoolee ñoom kese ñooy wax ji ay àtte léegi lu tax jullit ñi bëgg jël fan 150 ay ba koo ittewoo bàyyi 750 ay ba koo sàggane loolu bokk na ci li ñu tardeel alxuraan junj nañu xam-xam yi ñu war a jàng yépp ñu bàyyi ko fa tënku rek ci xam-xamu diine bu bu ñu waxee xam-xamu diine dugal na lépp waaye dégg nii dégg nii léeg mooy yàqu ñu jàpp ni diine moom mooy julli woor fekk ni diine mooy lépp lu mën a amal njariñ ndax baatub ibada wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun baatub ibada nit ki xam dafa sibburu dem ci docteur bi mu pikir ko mu wér mais docteur bi tax mu mën a delluwaat ci sagom ba ba ba mën a jaamu yàlla kan mu koy ëppale tiyaaba kon faj gi ko faj ibada la ki nekk ci biroom di liggéey normal di xëy heure di wàcc heure kooku ibada la rajo yi ko defar ba tax ñu man cee wax muy jàll ñi ci def seen xaalis wala ñi ko defar loolu ibada la kon ibada ni ko jullit ñi dégg wala lenn ci jullit ñi ni ko dégg moo xat moo waral léeg-léeg genn tarde gi dafa yaat noonu xam-xam demee noonu moo tax Sëriñ Tuubaa waxoon ñi ni al ilmu inda al ulamaai yanqasim li zahirin wa batinin sirran kutim alzahiru almuslihu lil amali walbatinu almuslihu lil axwaali gis nga ko Sëriñ Tuubaa junj nañu ni xam-xam ñaari xeet xam-xam la xam-xamu zahir ak xam-xamu xam-xamu zahir mooy lépp lu ne ci nature bi nee naa leen tàmbale ci li ci gën a tuuti muy zarra ci majarra ci xam ni ñuy jullee ni ñuy woore ci xam-xamu zahir la bokk waaye xam-xamu batin mooy bii defar ruux di defar ruux jikko su ko defee ku bàyyi ku ci bàyyi benn sa njaboot na nga leen di yare dana ci feeñ noonu xam-xam doone ñaar nag ñi la réer tamit doone ñaar réer ñaari xeeti réer am na réer goo xam dañ naan diw mënta jàng mënta bind loolu ak réer la ñu naan analphabète koo xam ni xamut xamut daal xamut xamut dara mënta jàng mënta bind kooku benn réer la waaye am na geneen réer goo xam ni moo gën a bari ci nit ñi ndax réer gu njëkk gi muy koo xam ne mënta jàng mënta bind dañoo wax ni cinquante huit pour cent ci nit ñi cinquante pour cent maanaam juróom fukk ak ak ñett ak juróom ñett yooyu jël ci téeméer bu ne mënuñoo jàng mënuñoo bind kon réer googu bari na waaye réer gi moo ko réer gi ci des mooy gan mooy nit ki day réere lan lan lan moo ko andi fii ci kaw suuf ñu bari réere nañu ndax nit ñi buñ fàtte lu leen andi ci kaw suuf kon ni jikko yi yàqu duñ yàqu moo tax dañoo wax ni nit ki war naa laaj boppam laaj yi ñuy waaj a wax limaza xuliqtu lan moo tax ñu bind ma ku ko laaj ku ko dul laaj sa ku ne dundinu bàyyi ma ngay dund limaza xuliqtu boo xamee li tax ñu bind la da nga ci dem xanaa waaye c'est rare ngay gis kuy laaj loolu boppam maam toog ba ci yàgg nga auditer sa bopp daane waa man waaw limaza xulaqtu dan moo tax ñu bind ma waay benn laaj boobu warees na koy laaj beneen bi mooy limaza jiitu huna xam nga yàlla am nañu ñu bind te andiwu leen fii ndax mal al alamul alawi am na am nañu yàlla bind te ngeen gisu leen mais lu tax yàlla bind ma ba noppi andi ma fii lu tax yàlla bind ma benn lu tax mu andi ma fii ñaar mais yàlla kay du def dara ci hasard bu indee doomu aadama ci kaw suuf lu rëy a tax ñaari laaj nga ko ak ban wa ma mas'uliyati lan mooy sama responsabilité wa hal arji'u ndax danaa dellu fa ma jóge woon loolu moom laaj la boo xam ne nii ñëpp ku laaj sa bopp tamit xam nga ne da nga dellu beneen bi mooy wo mata arji'u nag kenn ku ne war na koy laaj sa bopp mata arji'u beneen bi mooy waxal waxal ana jaahiz ndax jekk naa pour dellu kenn ku ne war na koy laaj sa ndax dellu mu mënta ñàkk waaye ndax jekk nañ beneen bi mooy woma masir yi fan lay mujje wala woma jaza lan lañ may fay ñeent laaj yi ku laaj sa bopp dundinu bàyyi mag il fokk nga dund ko laaj mu njëkk bi lan moo koy tontu mooy limaasa xuliqtu alquran tontu li ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mu ne limaasa jiitu huna mu ne huwa alladi anshaakum min al ard wa staamarakum fiha dalaa andi fii pour nga dundal suuf andi wula fi pour nga dundee suuf ñu bari dañoo ñëw ci kaw suuf di fi dund waaye dundaluñ ko xamuñu li leen fi andi beneen laaj bi mooy wama masuliyati mu tontu le ne wa huwa allazi jaalakum xalaifa al ard mooy da doon res maanaam ci représenté yàlla ci kaw suuf loolu mooy sa masuliya en tant que ku représenté yàlla ci kaw suuf sa masuliya mooy loolu mooy loolu bu fekkee moom ngay laaj wa hal arji'u mu ne kullun ilayna raaji'un yéen ñëppay delsi waa léegi mata at joxu nag mu ne wala yuwaxir allahu nafsan iza jaa ajaluha kañ ngay dellu mooy saa waxtu wi jotee du tegal seconde cer sax du ci yokk boobu mooy mooy mata at jox waxal ana jaahis ndax jekk naa ah mu ne leen xaw nga xaw ma de waaye xatta ida jaa ahadahum mawtu qaala rabbi irji'uuni la'alli a'malu saalihan fi ma tarak mu kalla kañ kañ laay kañ laay dellu ndax jekk naa boobu ndax jekk naa mu ne xaw ma jekk nga xaw ma jekkoo waaye moom bu waxtu jote moom kalla nga daan ko wama masiri kon jazaa'i mu ni sa sa mujjantal ak sa fay mi ci aaya bi may waaj a wax mooy wa an laysa lil insaani illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzaahu ljazaa lawfa léegi laaj yi ku ko sa bopp ku ne te bàyyi ci xel il faut nga farlu kon xale yi ak ñi yar war nañoo fexe ñun ñu xam juróom benn laaj yi ak tontu yi ñu xam ko te xam ko xale su ko defee nag kon bu fekkee mbir mi noonu la demee kon kenn natt luuri qu anfusakum wa ahlikum naaran lu jar a xel moo tax suñ tubaa waxal ni fa inna fi l ayaali turqan lil jalil yakunu adnaaha ihtimaamun yaa xalil njaboot yi yoon wi bokk na ci yoon wi gën a mën a gaaw a yóbbu nit ci yàlla ittewoo njaboot gi jàngal leen yar leen former leen kon loolu benn tomb la woon muy masuliyaat yee doomu aadama nag xam li ko fi andeeg xam-xam ñaati xeet laak yar ñaati xeet yar la beneen tomb bi ci tege mooy ginnaaw nii la demee nga ne ah man de bëgg naa yàlla may ma doom léegi bu boobaa dañ naan la ban xeetu doom nga bëgg nga ne doom bu baax yonente bi ne la kon kaay ma wax la ni ngay def ba am doom ju baax ndax bu ma waxee doom ju baax jubluwuma ci rek sa doom yow nee naa toujours mooy ki nga jaboote rek mu ne nag léegi boo xamee sa jubluwaay boo xasee xam ni damaa bëgg damaa bëgg a produire damaa bëgg a produire doom ji mel nangam war ngaa mën a dem nag kon wuti usine bu mel nangam ku bëgg a produire eh, doom ñu mel nangam da ngay dem installer usine bu la ko may usine boobu mooy lan mooy da nga koy tànnal waajur bu baax da nga koy tànnal waajur bu baax moo tax yonent bi ne la kon kaay yow góor gi ginnaaw da ngaa bëgg doom ju baax kaay nga ñëw mënu la yéen góor ñi taxayyaru li nutfikum fa inna al irqa dassas xadis boobu ibnu maaja moo ko nettali na ngeen tànn fi ngeen di denc li ngeen gën a fonk ndax kat jikko day wàlle al irq dassaas jikko day wàlle loolu la loolu la dénk góor ñi kon yonent bi sallallahu tere na nga denc jigéen ngir image ba rek rafetaay ba dafa bëgg nga tànn jikko ci waaye li yàq jamono ji mooy ndax léegi ñi ngi denc soxna ngir jikko islaam waxut ni bul denc ku neex a xool ni ko suñu Saliou daan waxe ku neex a xool islam terewul nga denc jigéen ñu neex a xool waaye dafa wax ni bu ca xool kese neex gaa xool bu boobaa ba am na ndax dañoo wax ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ koo mas a ni ko mu ne jigéen ju taaru te jikko ja baaxut moo gën a bon ñu ne ko lu tax mu ne day fitnaal boroom këram te du ko mën a muñ jigéen ju taaru te jikko ja rafetut moo gën a bon iyaakum wa xadraa'id dami diman na ngeen moytu jigéen ñi nga xam seen kaw dafa rafet te seen biir salte mooy gàncaxuk sën day naat lool rafet waaye boo buddee rek seexlu mooy boo duggee ci biir ci jikko ji rek seexlu te nag fa kullu inaa'in billati fihi yandaxu ndab lu ne lam def nag lay lay mën a seet mu loolu la wax góor ñi mu ñëw ci jigéen ñi yéen yaa ayyatuha nisa yéen it kaay ma dénk leen ni ngeen di wute ab sëriñ ndax jigéen ñi nag dañoo war di tànn nee na leen iza ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu kum ñi dellu ci waajuri jigéen ñi iza ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawwijuhu illa tafaaluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid rawahu tirmisi xadis boobu imaamu tirmisi moo li moo ne yonent bi alayhi nee na bu fekkee dafa am ku ñëw ci yéen bëgg ngeen may ko seen doom nattu leen jikko ja ba noppi man tardaw na diinahu wa xulqahu diina ja ak jikko ja waxut na doon millionnaire waxut na mayee may gu njëkk lu cher waaye dafa wax ni na ngeen xool diineem ak jikkoom bu ngeen xoolee diina ji ak jikko ji rafet wa zawijuhu may leen ko soxna ah illa tafaaluuhu takun fitnatun fil ardi wa fasaadun arid ah ndera bu bu ngeen ko defee mën naa jur musiba loolu mooy lan mooy aada yi xew man mën na maa gis sama ku bëgg sama doom ju jigéen ma gis ni nitu yàlla la wala gis naa ci moom jikko wala xam-xam wala ragal yàlla ba jëkkoo bëgg koo jox sama doom waaye bu ma ko joxee la cee topp ci fitna est-ce que dootu ko jar yaakaar naa li ma bëgg a junj yéen ñu bari xam nañ ko man man man na ma mën naa ko leer mooy ci misaal koo xam dañuy wax ni am ñeeño la waaye gis naa ci moom jikko yu rafet ak yu ak diine ak ragal yàlla waaye man bu ma jëlee sama doom jox ko ëllëg gis ci biir sama doom ja ña cay juddoo duñ mën a sëy sama ay doomi baayam wala ay doomi dayam loolu fitna la wala déet loolu fitna la moo tax mu ne illa tafaaluhu takun fitnatu fil ardi fasadun arid yonent bi dafa mën a jàngale nee naa la alquran ak lépp formation la jullit ñi ñoo koy tatwir ñoo koy améliorer waaye loolu mi ngi xew ci jamono ji li xamal ni tànn tànn waajur bu baax am na solo dafa am ku ñuy wax ñaar koo xam ne nii daa jur doom doom ji di ko dënge doon ab faqamaan lu ne mu def ko ko rek mu xëy xëy ni dama koy boole jeeg Seydina Omar boobu jamono Seydina Omar la mu ñëw ni ko yaa amiral muminin mu ne ko labbayk mu ne ko mën daal dama am sama doom joo xam ne nii fu mu toll damay def caay-caay bu ma ko yónnee mu lànk léeg sax mu mu di ma sàkk Omar ah, ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko demal andi ko mu andi ko mu ne ko yow sa baay wax dégg ko mu ne ko lu mu baay bi daal ci jaaral Seydina Omar ne ko yaa ko def mu ne waaw maa ko def dafa dëgg yàlla Seydina Omar ne ko yow xanaa xamoo mooy ñaari waajur daal koy waara waara waara waara waa ba àggal ginnaaw Seydina Omar mooy procureur bi mu noppee mu ne ko monsieur le procureur waaye droit de l'enfant xanaa am na Seydina Omar ne ko waaw droit de l'envoi am na mu ne ko man it dama am sama droit dama laa bëgg laaj daañu ko waaw ndax waajur amee lu doom àq Seydina Omar ne ko ah, ah kay mel na ko àq de mu ni ko waaw lan mooy àqi waajur ci doom mu ne ko war na koo tànnal ndey ju baax mu ne ko benn war na koo tànnal tur wu baax ko ñaar war na koo yar jàngal ko ñett xale bi daañu ne ko nag sama sama sama baay nag loolu nga wax lépp defu ci benn defu ci benn maman ni ko lu tax nga wax defu ci benn mu ne ko nee nga da ko war a tànnal ndey ju mu ne waaw mu ne ko man sama yaay jaamu am sii la woon am majusi moom moo man sama yaay foofee la dem jële ma fa jële ko fa am ma ci kon tànnutoon beneen bi mooy nee nga da ko war a tuddee turu ba man xam nga nu ma tuddee gunóor boobu ñuy wax aw mbiringaan joxlan joxlan la ma tuddee inna tiibar nu ma ko waxee inna tiibar miski yusi bil joxal joxal la ma tuddee aw mbiringaan ku ñu tuddee mbiringaan nag sañ nga def jikkoy mbiri <laughs> sañ mbiringaan wax dëgg <laughs> beneen bi mooy beneen bi mooy waaw nee na nee nga nee nga da war a jàng dama war a jàngal jàngalu wenn arab wenn arab jàngalu ma Seydina Omar mi ngi doon mi ngi doon avocat baay bi léegi bàyyi na baay bi bàyyi na doom ji léegi songi na baay bi nee na ko yow jógal fii laa wax yow ndekete yaa njëkk a foñ xale bi njëkk mu lay foñ yaa ko njëkk a lor njëkk mu lay lor yaa ko njëkk a amil ak njëkk mu lay amil ak kon loolu dañ fi dégg ne tànn waajur bu baax lu am solo kooku doom la joo xam ne nii waajuram moo ko yóbbee loola ñu ñëwaat ci koo xam ni nag tànneef la ndax dañoo tànnoon waajuram dafa am benn ku ñu wax saabit ibnu ibrahim genn góor gu baax da doon yor ak mbuusam di tukki bi mu demee ba romb benn toolu dër am soruteur yi benn benn garabu pom bu tiim lang ci biti daal di tàbbi bi mu tàbbee moom mu jaar ci yoon wi ndeysaan musaafir xam nga léeg-léeg day siif xiif tumuranke mu for pom bi lekk ko ba mu xaaj bi pom bi xaajee mu toq ci xel mi ne waa man ndax li may lekk maa ko moom mu moo de daal di taxal daal di jaar ci buntu làkk ba buntu toldër ba dugg ci biir daal ne ana borom tool bi fekk fa gardien ba gardien bi ne ko borom tool bi nekk fi waaye maa mu ne ko man de damaa ñëw dina la mu ne ko lu xew ba nga may mu ne ko dama jaar fii for fi benn pom boo xam ne fii la wadde ma lekk ko ba mu xaj ma ni naa ñëw delloo la genn wàll gi te nga jéggal ma genn wàll te yàlla rek tax bustaani bi muy gardien bi ni ko ah wax dëgg yàlla nit ki de mënta jéggale lu moomut man de pomme bi moomu man ab gardien dong laa dañ may fay waaye nag man naa laa tegtal boroom tool bi fam nekk nga dem jéglu ji mu ne ko fan la mu ne ko béréb sàngam te diggante bi da ko dox guddi ak bëccëg doo àgg mu jóge foofa di dox di dox di dox di dox ba àgg bi demee nuyoo daal ni ana suñ diw ñu ne ko mi ngi ci biir mu àgg ci moom daan ne ko man de damaa ñëw di la jégglu si mu ne ko yow kañ lañ mas a gise ba nga may tooñ ba di ma jégglu mu ne ko damaa jaar sa tool for fa ab tànn ab ab ab pom ji ma gis a tax for fa pom lekk ko ba mu xaaj ma xam ni léegi moomu ko ma ñëw di la jégglu ba ma demee ca sa tool ba nag fekk fa gardien ba mu ni ma moomu ma ko il faut ma mu ñëw ci yow ma ne woon naa ñëw genn wàll gaa ngi waaye genn wàll ga lekk naa ko jéggal ma waa ji ni ko bala ma laa jéggal de dangay dama lay may sama doom mën naa laa jéggal ci sàrtu ma may la sama doom ju jigéen ah waa ji ni ko waaw yow danga maa xam ne dama may sa doom mu ne ko waaw xam naa la mu ne ko ci noo ma xamee mu ne ko ci sa jikko ji laal xamee daan ni ko nag waaye nag ki ma lay may dafa am yu daje ci moom yoo xam ne nii mooy daa gumba daa lafañ daa muuma daa tëx waa ji teg ba jaag ma ne ko waaw xanaa nga may ma ko rek ma liggéeyal ci yàlla jox ma ko rek ma liggéeyal ci yàlla mu ne ko waaw bisimilah daal di koy fas bi mu ko ko fasee daal di ko koy jox ba ñu wéetee muy nattale ginnaaw am muuma la waa teema nuyu wala teema ko bàyyi ba jaag ma ni waaw naa ndax ma moom bu ma fayut tamit malaaka yi ko asalaamaaleykum ndaw si ne ko waaleykum wa rahmatullah mu ah, waay ah man kii ñu ni ma woon muuma dëgg de daan ni teema nuyu bi mu bi mu ko taalee loxo bi ndaw ni soj jët jóg mu gën a jombi daa ni man dañ maa wax ne ab lafañ la te tamit ni jóg mu mu kon léegi wax na jóg na taxaw am déet ba noppi tàllal na ko loxo kon kon mi ngi gis te mi ngi dégg tamit ndax bi mu nuyoo dégg na ko kon ñeent yi ñu ko waxan yépp gisu ko ci mu daal ne ko ah yow de sa bàyyi kon lu xew sa bàyyi da waxuma woon lii mu ne ko ah kay lim la wax dëgg la de dama tëx ci diglu ci ci diglu lu bon muuma ci wax lu bon lafañ ci dem ci lu ak mooy yàlla ak ban des na benn de gumba ci xool lu bon lii la lii la sama baay doon cax ñoom ñaar doom jiñ ci jur mooy abu xanifa mi ngeen di dégg nga xam ne kenn la ci ahadul ahadul mazahibil arbaa ñoom ñaar ñoo ñëy gaa ñaar ñu baax ñoo ñëwee doom jañ am ci seen say boobee mooy al Abu xanifa Abu Hanifa mi nga xam ni daana jël njàppum gee di ko naafila ba fajar mu julli ci suba lu tolloo ñeent fukki at yu tegaloo yoo xam ne mës sa jël kon tànn waajur bu baax mi ngi noonu boo bëggee njaboot bu baax kon léegi boo ko tànnalee waajur waajur bu baax ba noppi lan moo tax ñu tànn waajur bu baax dafa am lu ñuy wax wiraasa ak biya wiraasa mooy mooy nit ki di donn ci ndeyam wala ci baayam bu rapport sexuel di am muy al wisaal al jinsi ñaari way jote ñi waaye ñaari way dencante ñi bu ñuy def wisaal jinsi mooy bu ñuy jote dafa am lu ñuy wax ay chromosomates yoo xam ni ci alxayawaanul manawi bi la nekk ak lu ñuy wax aljiinaat yoo xam ne mi ngi ci biir chromosomates yi chromosomates mi ngi ci biir maniyu mi waaye jiin yi mi ngi ci biir chromosomates xayawaanul manawi bi day denc ay miatul malayin ci ay jiinaat ak ay chromosomates su ko defee jiinaat yooyu nag bu doom sosoo mooy waral jikko jikko mi ngi jóge ci li ñuy wax jiin tubaab bi di ko wax jinet xam ni maanaam nit ki la muy nuru baayam ci teen walla ci jikko wala la muy nuru ndeyam ci guddaay ci gàttaay jiin yooyu ci dañ ko jëlee li ñuy wax maladie héréditaire lu mel ni jabet walla nit ki yor groupe sanguin deret sàngam foofu lay sox ko maanaam euh, jikko yi moo ci soq ko waaye deret ja moom mi ngi jóge ci lu ñuy wax al kuro al kuroyaatul xamra kuroyaatul xamra waaye jikko yeeg wàllante geeg donnante gi foofee lay jóge ca jiinaat yi su ko defee jiinaat yooyu nag moo tax nit ki kon war na di xool ki mi tànn ba boo ko tànnee boo ci amee doom doo am lu na naqari dafa am ku ñuy wax Cheikh Tidiane Gaye mu ñu daan jàngal mu naf si jamono ñu def formation ku xoromu yàlla na ko yàlla yërëm li ma xam ci almu naf si ak néew ginnaaw yàlla moom laa koy sant dafa wax ni boo doon ngoro ji dem ci kër fekk fa ku neex a xool ni ko suñu sàllu daan waxee ku neex a xool waaye nee na nag danga faa toog yenn fa ba ci yàgg rek nga gis ñu ni fëlañ daalub jël di say nee na loo ko bëgg-bëgg bàyyi ko bis boo sob sobloo ba dugg ci nee na da nga mas am doom ji say bu la ci kenn tane nee na moom noonu la gise daal noonu la mën naa am nag lam jàngale tamit jëlew ci téere la ko jële rek moo tax mu wax loolu ndax xam-xam moo demee noonu kon nit ki war nañ ko tànnal wirasa bu baax maanaam héréditaire ndoona lu baax dana tax boo ci juree doom yar baag njàng maag am na xeeti askan yoo xam ne nii boo ci amee doom seenum njàng ak seenum yar du la sonal bu loolu jeexee mu des li ñuy wax bii a bu wiraasa jàllee dafa am lu ñuy wax bii a bii a mooy li la wër li ngay lekk li ngay naan li ngay dégg li ngay gis moo waral Sëriñ Tuubaa doon wuti bi bu say bi maanaam béréb bu sell ngir mën a yar ngir mën a defare jóge na mbàkke kajoor mbàkke baari bokk wala déet fa ma ma am sa naan mbakk baari la dax naa ah fa ma moom fiñ ñu denc ca deqi la foofu mbàkke go mbàkke lan la mbàkke kajoor mbàkke kajoor waaw ba mu fay jóge ca ama sasin ama sasin mille ci hijriya ñëw mbàkke ba mu tasee daara ja wax leen ni ku fi am njàngum kese andi woon man ngaa dem koo xam ni nag jàng ak dem ci yàlla moo la ñor ak defaru mën ngaa toog daara ja yaakaar naa wéetun na jamono yooyu foofu waroon naa fee leeral tamit ni suñ tubaa ittiwoo woon tarbiya ruux yi ak jikko ba taxam mu tas daaree bàyyam jooje lu amoon solo la jar na bàyyi xel suñ tubaa bi mu jógee Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawal ba mu demee ba xumb dafaa jóge ñëw Daaru Salaam ba mu demee ba xumb mu jóge fi ñëw Touba bi Touba demee ba xumb mu jóge waat fa demaan Mbàkke ka Mbàkke Mbàkke Bari kon loolu lan lañ ci dégg mooy Sëriñ Touba ku xaman ni bii yaa day jeexital ci li ñi nga yar boo bëggee yar bu baax il faut nga wut biya bu sell le milieu détermine lenn wi di la tubaab bi wax a milieu bi day am lu muy def ci nit ki waaye nag léegi dañoo dem ba am ay bi'a yu bari bi'a dafa garaaw parce que bi'a am na bii bi'a baatu ak bi'a zahir nit ki li muy lekk day jeexital ci moom fi ne nii daanaka kullu naa marda lu tax ndax ceeb bi ñuy dundee te bu njëkk suñ maam yeeg suñ bàyyi dañoo wéroon lan moo ko waral dund bi moo soppiku gis nga bi bi li ngay lekk kon bii ana day jeexital ci sa yaram waaye na fekk mu lew bu lewut tamit day jeexital ci say jikko dafa am benn waay bu doon ñaar fu mu di ñaan di yëkkati loxo yi yaa rabbi yaa rabbi yonente bi wa ma wa malbasuhu xaraamun wa mat'amuhu xaraamun wa xusiya bil xaraam fa annaa yustajaabu la koo xam li muy lekk lewut li muy naan lewut li sol lewut nan la ko yàlla di nungu li ñaanam Hmm? nan la ko yàlla bi ñu ñaanam moo tax suñ tubaa wax ni man bil xaraami abada allaha fala yakunu illa naadiman munsafida képp koo xam ni da ngay lekk lu lewal di ko jaamoo yàlla sa jaamu yàlla du am benn njariñ kon bii a day jeexital ci nit ba ci li ñuy lekk bii a day dem ba ci li ñuy xool boo gisee mag ñi di daw taax yi télé bi internet bi rajo yi da ngay dégg clip yi xam ne léegi nit ki da yor appareil bu ndaw di ci gis lu doy waar adduna bépp nga xëcc ko dugal ko sa néeg di gis lu la neex te kenn du ko yëg loolu bii ab bu doy waar lu doy waar la loo xam ne nii ku bëgg a yar il faut nga xeex ak bii a nga wut bii a bu sain bu sell pour mën a yar sa sa njaboot bii a danaa yóbbe nit ci texe sax ak texe bi ba ci faatu dafa am benn waay ca nit ñu njëkk ña ci bani Israël dafa rey juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent moom daal luxu gu ne def na ko bi mu reyee ñun juróom-ñeent fukki ban juróom-ñeent daal di léegi dama bëgg ngeen tegtal ma ban boroom xam-xam moom ma laa bëgg a laaj masala ñu tegtal ko ni ko béréb sàngam boo fa demee da nga fekk faqih bu ñuy wax sëñ taala sekk mu dem ca sëñ taala ne ko sëñ taala damay laaj masala mu ne ko bismillah mu ne ko damaa rey juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent ndax bu ma tuubee yàlla dana ma jéggal mu ne ko déedéet mu ne ko tëppit bopp ba jàll matal téeméer daal nañ ma tegtalaat waaye nag suñu taalee defuñ la loolu de damay damay damay rek mu daal nañ ma tegtalaat beneen boroom xam-xam boo xam ne moom dana ma mën a ifta ñu tegtalaat ko beneen nitu diine mu dem ci ne ko man daal damaa rey téeméeri bakkat may laaj nag ndax bu ma tuubee yàlla dana ma jéggal mu ne ko ah waaw waaw foofu nag daal jégg ni rek ba mu daal dégg ni ba mu daal dégg ni jaar jaaroon nag fekkee ba tax mu ne ko waaw waxuma ba mu daal dégg masala waaye moom nee na ko waaw moom ko tuub ñu dina jégal mu daal ni ko kon nag dama bëgg a tuub waaye bi mu tuubee ndeysaan nees tuuti mu faatu léegi malaaka yi rahma ak salaam malaaka yi azab ak salaam ñëw di ko xëccoo ñii ni kii kat dafa war a dem sawara ñeneen ñi kat dafa war a dem naam insha allah maa ngi jéglu de ñii ni dafa war a dem safara ñii dafa war a dem àjjan malaayikatu rahma ak malaayikatu azab malaayikatu rahma nii déedéet àjjana la jëm ndax yéeneem ji la ñuy xool te fi mu jóge woon moo gën a sori fi mu jëm maam ci misaal fi mu doon tuube suuf su la gën a jege ginnaaw nag fi mu defe woon mooy yàlla gi la gën a sori te fi mu doon sàkkoo tuube fi la fi la gën a jege wala fi la nekk kon léegi dañ koy àtte ci fi nekk kon foofu bii a tax na nit texe xam ni jëm gëm jëmoon ci béréb bu di fa sàkk ji lu baax te gën a jege béréb booba ci la ko yàlla àtte dugal ko àjjana kon bii a lu am solo la lu jar a bàyyi xel la ci ñuy yar su ko defee nag boo xale bi boo ko amee ci noonu wutal ko ndey ju baax wutal ko waajur wu baax bàyyi bu baax ndax damay wax ni man duma bàyyi xel damay bàyyi xel jigéen ñi bu baax ni góor ñi war a tànn noonu la jigéen ñi war a tànn su ko defee kon boo bu amee waajur bu baax ba noppi wutal ko bii a bii a tamit siñ daara ci la waroo jël sa doom jox ko rek jàngalekat bu la neex war ngaa tànn jàngalekat yi ngay jox sa doom jàngalekat boo xam ne boo boo ko joxee sa doom mu jàngal ko du ko yar kooku waroo ko jox sa doom jàngalekat boo xam ni jikko ya nam mel am kaang la waaye jikko ya ma du nam war a mel melu na kooku kenn waru ko jox xale kon jàngalekat lu ñuy tànn la abdullah ibnu omar baayam daf koo waxal ni ko xus diin an illazina staqaamu wala taxus an illazina qaalu jël jël diine ci ñi nga xam dañoo jub yor jikko yu rafet waaye bul jël diine rek ci koo xam ne géew ga daa xumb rek muy firi rek di dem loolu taxul ñu naan diine ndax fal ilmu la bi kasrati riwaaya bal innaha nuurun maa diraaya وهكذا في العلماء قوم جزاؤهم غدا غدا walaw suñ ci wax am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne ëllëg yàlla du leen fay dara ndax nañ mel neexut yàlla te suñu ko tedd ki kenn tëggu ko woon ci mën a jàng kenn tëggu ko ci mën a jàng yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi ne nii nag xam-xam yomb na jàng yomb na waaye daa mel ne bi xam-xam yombee jàng yomb ci la jëfe ngir yàlla gën a jafe ci la yàqu gën a bari bu njëkk mag ñi bala ñoo amub téere dañuy dem lu sori àbb ko bind ko delloo ko léegi yow nga mën a dem ci net bi jël sa imprimante daal di imprimer wala nga jël sa kale dem sa imprimante tiire am am sa téere léegi téere jàpp ni la jàng jàpp ni ki lay jàng ci lay jàngal jàpp ni maa ngi fi profité di ziyaara sëriñ Abdourahman moom sëriñ Abdul Quddus ci taxawaay bu rafet bi muy def ci jàngale ak yar ñaanal suñu boroom dëgëral ko bu baax a baax te dëgë te boole ñu ko kon war nga koo jàngal xale bi dafa war a jàng dafa war a jàng dafa am àqi jàng ku ñuy wax Xafsa say soxna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bi ko Seydina Omar di ko jox yonente bi sallallahu dafa fekkoon mu doon jàng bind mu doon jàng bind jigéen ju ñuy wax Assafa al Adawiya moo ko doon jàngal bind bi mu ñëwee ba agsi ci kër gi ba toog yonente bi dafa woo soxna soosee nii ko dama bëgg nga jàngal nga ko aslul kitaaba waaye dama bëgg nga fexe ba mën a rafet mbind nag seetlu leen loolu bu baax yonente bi waxuma la mën a bind waaye rafetal mbind sax daa bëgg ay soxna mban mu jaral ko mu wut ab jàngalekat bu ko rafetalal mbind ñun nag ku ci am soxna soo xam ne xaw naa mën a bind tuuti da jàpp ni moom macha allah soxna Aminatu loo waajuru cheikh Mouhamadul Moustapha ak cheikh Mouhamadul Amin wax nañ ne bi mu faatoo bañ denc ko Sëriñ Tuubaa wax na ni moom de tey bu jàngoon jeexal risaala moom de tey bu jàngoon jeexal risaala waaw te xam nga ni kooka ku dem ba am bay njaboot te teewul nga boole ko kum jàng wax dëgg yàlla foofu bind la. buñ xoolee Sëriñ Tuubaa lim taalif ci téere yaa ayyuha sibyaanu laa tastaxilu an ilhuda wa bilulumi istaxilu yaa a shubbaanu in xiftum ajal faqaddimu taalluman ala amal wa xayruma allahu bi abdan afal xam ne téere bu mu bu mu ci xam-xam moo tax mu taalif kon xawma kan waaye am murit jullit ñépp war a jàng waaye murit yi ñoo ci raw ndax seen sëriñ de wax na ni man nahaakumu an ittaallumi fa nahyuhu ila ddalaali yantami wa man nahaakumu an ittaallumi fa huwa xalifatu laaini almujrimi fi kulli ma yufsiduhu wallahu jal xasibuhu yowma aljazaai walwajar nee na ku ngeen gis mu di leen waaye dalal xam-xam nee leen ko fa ñukk te ni moo iblis dañoo ko waliyee ci part iblis la bokk moom kooku iblis lay sànnil loolu la suñu wax de ak kum mën a doon nag man moom bàyyiwut kenn wa man law wa man naxaakum kon ñun murid yi war nañoo fonk jàng ndax sàkku xam-xam farata la boo xam ne nii droit de l'enfant comme la xale bi waxoon Seydina Omar ne ko xale bi ndax am na ay droit mu ne ko waaw mu ne ko lu lu ca jiitu mu ne ko tànnal ko waajur bu baax waaye nag tudde ko turu rafet waaye jàngal ko xale bi kon dafa am àq ci ñu jàngal ko ku ko jàngalul ku ne bu yowmal xiyaamee des na la ko laaj dañoo wax ni yowmal xiyaam dana ñëw am ñu layante layoo bay waaja dem àjjana am ku seen baayam muy dem wala kilifaam nga ko yoroon moo xam sëriñam la moo xam nijaayam la moo xam bàjjanam la kañ ko yoxoon rek ka ka ka nga xam ne moo yoroon ay waawam daal mu seen ko muy dem àjjana xale bi ne ah ah si sama baay diw de wala sama yaay diw wala bàjjen de ma nga ne di dem moom ma ngay dem bàyyi ma fi moom de moom de ni ko ay waajuram def de bu ma ne defoon danaa dem yàlla ne ko ah mu ne waaw mu ne kon nañ ko andi waqifuhumu innahum mas'ulun Sëriñ Tuubaa sama baay nettali na may Sëriñ Tuubaa nett li na wax na soxna xëri pend faal sama baay moo daan daan na laa soxna xëri pend nee na soxna xëri pend ko nett li ne ko dara bu ma saa ji Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa danaan ko di xëri kan a fa nekk mu ne ko doomi diw ak doomi diw ak doomi diw mu ne ko xëri loolu sax daa gudd ñooñu ñu leen booleel na ngi leen jàngal te yar li loolu ñuy wax téere bàdde ëllëg bis penc bu fekkee am na ku ci yarut sa doom jàngal ko da ngeen ca téyante maanaam da ngeen poñante doom poñe bàyyi na ko yaa ma jàngalutoon bala ngaa buuse fii nangam nangam kon njàng am na solo am solo goo xam ne tax na yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi xaswatu badrin jeexee bi xaswatu badrin jeexee ñu jàpp ñu bari ci yéefar ñi dafa wax ni dafa exploité occasion boobu yonente bi pour mën a ne saisir occasion la lu am solo ci dund di saisir occasion yonente bi dafa wax ni ginnaaw jàng ngeen te ñun suñu xale yi jànguñ seenu njot mooy dangeen may jàngalal nangami xale bañ kar ij loolu fonk xam-xam moo ko waral loolu buñ ci dee dégg dara mooy dañoo war a jàng xale yi dañoo war a jàng Musab ibnu Umayr bi yonente bi waa Madina bi bayatul uula amee am ñu gëm ci waa Madina yonent bi dafa yebal Mus'ab ibnu Umayr ñi ko demal di leen jàngal seen diine Muaz ibnu Jabal yonent bi alayhi salatu da ko yebaloon Yaman ñi ko demal di leen jàngal seen diine Jaafar ibnu Abi Talib yonent bi da ko Habasha ñi ko demal di leen jàngal seen diine Ubaad ibnu Samit yonent bi da ko ci ahlu suffa mooy ñi yonente bi sallallahu alayhi wasallam mbaaraloon ci buntu jàkk ci ndax dañoo ñàkkoon Abu Hurayra ca la woon ni ko demal di leen jàngal seen diine kon njàng am na valeur valeur goo xam ne kenn waru koo xañ xale bi ba ci ñaari bàyyi ma yi nga xam ne nii dañ bii dañ koo formé yar ko bii yaruñ ko xamaluñ ko dara islam day favoriser bàyyi ma biñ yar ci misaal xaj ab xaj xaj buñ ko jàngalee formé ko mu mën a sàmm day am valeur dootu bokk ak xaj bi nga xam ne nii amul jàng luñ ko yaruñ ko kon jàng day valeur sax bàyyi ma boo demee ci jinne ya ci la ñuy ëppante valeur nga dem ca bàyyi ma ñu ëppante valeur xam nga Sayyidina Suleymaan bi mu waxee nii euh, kan moo may andil seesu Balqiis ba am ku ni ko mën naa koo indi qabla an taquuma min maqaamik waaye qaala alladi indahu ilmun min alkitab qabla an yartadda ilayka tarfuk ki am xam-xam moo ko mujj andi kon ndekete boo demee ci aalamul jinn ñi ñi jàng ñooy ne ci kaw nga ñëw ci aalamul tuyur ci picc yi ba lu ñuy wax Ségo Touré dañ ko yóbbu ci salle buñ climatisé climatiseur bi di ko upp lu ko waral dañ koo formé dong ci bu ko sant Touré duggee bëgg a def dara mu ni mu sab loolu dong lañ koy doy formation boobu ñu ko formé mu man ko rek tax na mu xeej ba ne ci biir nit ñi kon jàng kenn waru koo xañ nit ginaaw bàyyi ma lay jariñ nga nit euh, Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu buñ ko mësaa indil xale danaan nañ ko jàngal alquran bu ma nee mokkal nañ ko mo nañ fexe mu mokkal ndax adduna ci kaw suuf lu jar nit mën a mokkal alquran ñu koy sàggane ba mokkalu amut ci kaw suuf nee na loolu amut ci kaw suuf bu mënta moo ko la Alxuraan dafa wax ne nañ ko jàngal suratu mulki suratu naas ba mulki te yar ko jàngal ko liggéey moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ar rajulu ra'in fi ahli baytihi wa mas'ulun an ra'iyati muttafaqun alayhi nee na nit ku ne waaye ju ne am nga responsabilité ci yar ci toppatoo ci ci ci jubbanti sa njaboot teg leen ci yoon jàngal leen yar leen yee doom ak xale yàlla daf ko fonk ba boo xoolee bi muy dénkaane miraas doom la njëkk a tudd yuusikumullahu fii awlaadikum bàyyan fa ndayan fa ci biir miraas ma ndey fa mu jëlee sudus ak fa muy jë bàyyi fa muy jëlee maam fa muy jëlee sudus ñooñu ñëpp maamam ci biir yàlla xam na ko yaayan fa te waajur lu foor la bàyyan fa te lu foor la mais yàlla lu tax tudd lu tax mu njëkk a tudd doom te mu gën cee doon gone yusikumullahu fi awlaadikum te awlaad léeg-léeg sax mu bañ a firi doom firi ay sët ndax léeg bu doom bu doom teewut sëtay doon ah kon moo lay xamal ni yàlla fonk na xale yi jox na leen cër bañ ba ñuy judd la wax ne lañu leen tànnal ay waajur bi seen bàyyi faatoo muy aar seen ndono biñ juddoo ñu nar leen a suul te deewuñ mu ni way lu tax ngeen leen di suul wa isal ma udatu su ilat bu yowmal xiyaamee mu di leen kaasa seen droit mooy sa waajur bàyyi la fi nar a dem wala waajuram bàyyi ko fi nar a dem te yëru ko woon mu ne dee woo leen ko mu ñëw layoog moom ba noppi kon lu am solo nga ko am na beneen xeetu tarbiya bu ñuy wax kon maa ngi woon ci tarbiya bi taalim tomb boobu laa weesu maa ngi ñëw nag ci tarbiya bil wujdaan maanaam yar nit ki ci yëg-yëgam ak xalaatam ak xelam fekkee waxtu danañu ko may yar nit ki yar yar yar yar yar yar yar ci xam-xam jàngal boobu tëg yee nit ki mën naa jàng te du yow xale bi dañ koo war a jàngal te yef la suñu wàllu waxan dañ ñoo jàngal bañ ni ar ñu yar ñu bañ ni jar kon ndeke nit ki mën naa jàng te du yeewu nit ki dañ ko war a jàngal yeeku bokk na ci niñ war a yee xale bi danga naan ko àdduna ji bul def lu jóg rek riir mu jóg nga ànd ci man ngaa jël fii sa dong wala sa xale formé ko ba noppi boo ko yeewut bu génnee fii la nga defan ci moom lépp gaay yi lavé sero bi format dañuy format dañuy formaté bopp bi ba mu set ñu installé ci lu leen neex loolu yaakaar naa gis nañ ko ba tàyyi koo xam ne dafa ne woon ci daara ba mu fi newee doon tànneef ñu xëy xëy bi mu jógee ci daara ji ñu gisaat ko mu mel neneen parce que yar nañ ko waaye yeewuñ ko nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxan ni laa yakun ahadukum immaa bu kenn doon ci yéen ak al toppe ak al toppe nga xam bu gaa yi ne hoo nga ni hoo bu yi toogee nga toog waaye amu xalaat amu ay décision loolu baaxut xale dañ koy yar waaye dañ koy yee moo tax suñ suñu laat waxat ni murid yi da ngeen a war a doon ay ëkk waaye waru leen doon ay xob xob moom ngelaw lu ñëw yóbbaale ko waaw bu yi mitin fexe ba ñu woo ko ni waaye kañ dem ci mitin ba waay mu dem xumbal mbooloo ma taxaw ci naaj wa ñu exploité ko mën naa amul naan fa kanet rek ñu bàyyi ko mu ñibbisiwaat kon wala takun ka waawi amrin qad ata fi lqawmi aw ka nuuni jam'in mulxaqi bul nekk waaw amrin ci nit ñi waawu amrin mooy lan baatum amr li ko ta li ko wutale ko Omar mooy waaw gi kese waaw gi amu fi beneen njariñ lu dul lool mu ni kon bul nekk ci biir nit ñi mel ni waaw ko amr nga xam ne fa benn xiima da fexe ba am ci qiima ci biir nit ñi aw ko noonu jamaan mulxaq ak al toppe daal day bañ bokk na ci bokk war a yare xale bi maanaam ñime ñime ñime gu ànd ak teggin nag laa wax maanaam nit ki war nañ ko yar ci fulla ju ànd ak teggin misaal mi ma ci joxe ku ñu wax Abdullah ibnu Zubayr dafa mas a nekk ak ak ay xale di fo ci bi mbeddi madina yi ci madina di fo xam nga Seydina Omar ibnu Xattaab dafa raglu woon seytaane sax dafa ko ragal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na woon Omar ak seytaane duñ duñ jaarub taal duñ seq mel ni mbedd mukk seytaane fu mu seen noonu nag moo ñëw fekk ay xale ñuy fo Abdullah ibnu Zubayr nekk ci biir xale ya xale yi biñ seen Omar rek daal di tëb almet ñëpp almet ba mu des Ablaye mu Subayr Seydina Omar ñëw ni ko waaw yaa Abdallah lu tax dawoo yow mu ne ko ah, ah lu tax may daw yoon wi xëtu te tooñu ma la amay ah, daw ah lu am solo mais xale. war nga ko former ba buy daw xam li ko dàq waaye jékki-jékki di daw te xamul lu lay dàq mën naa ñàkk kon xale yi bu ñu leen yar kese nañ leen yee gis nga bu ñu leen yaree kese te yeewuñu leen liñ ci defoon lépp zéro lay ndax fu ñu dem dañuy suubaan dañuy seey ci yeneen xalaati jàmbur ak kan am na beneen xale bu doy waar Seydina Omar ibnu Abdul Aziz mu baax ma dafa am benn benn délégation ñëw ci moom di ko seet mu gis ci biir délégation bi xale bu ndaw dugg mu ne ko eh waaye ah, yow looy looy def fii mu ne ko ah, damaa ñëw ci ndaje mi ne mu ne ko demal demal na na mag ñëw demal ci demal ci seen waa na nañ yebal ma xale mi ni teg ba jàmm mu ne ko ah yàlla na yàlla yàggal taxawaayu sëñ bi moom lay wax xam nga mi ngi lal ay tegg ngir mën a wax ak moom te am na nu muy waxee dañ koy met mu ne ah maa ngi ñaan yàlla guddal sa fan ba may ko mu toog mu ne ko waaw waaye nag nit ki de su ko takk ci ay atam de al mar'u bi asghari wa mal mar'u illa isnaani aqlun wa mantiqun nit buñ koy wax xel ak làmmeñ a tax ñuy wax xalaat te mën a génne li nga xalaat te man gis naa ne ginnaaw am naa xel mu mën a xalaat am làmmeñ mu mën a wax ah lu tax nga may génne mu ne ko dangaa doon gone mu ne ko ah waa dëgg la de yàlla na yàlla yàggal de waaye de ma sama yow wax dëgg yàlla de mii de fii nga toog de bu fekkee rek dañuy seet ki mag doo fi toog fii nga toog jiite jullit ñi bu ñu doon seet ki mag am na ñu la mag fuuf ci xeet Omar daal ni ah taallam fa laysa almaru yuladu aalima wa laysa axu ilmin ka man huwa jahil xam ne xale yi il faut ñu former leen yee leen xale dëgg la boo koy jar warulaa ñime ba mu ëpp waaye warulaa ragal ba ëpp leen lu ci day lor ak kan boroom dëkk bi di maam Cerno bañ ko yónnee leetar ba ci boroom Ndar suñ tubaa dani ko woon sa loxoog sa loxoog loxoom am déet ba demee waa ji ni ko indi leetar bi ma jox ko boroom Ndar lu mu tontu dani ko dañ maa waxan ni ni sama loxo ak loxoom mais formation ba suñ tubaa def ci moom moo waral mu am dignité boobu mais buñ ci defutoon loolu day dem am complexe li ñuy wax maanaam complexe d'infériorité maanaam yëg ni da ngaa tuuti da ngay former xale ba noppi ndeysaan da ngay suñ daara bu defar ab xale ba dem ba ca tari ba xale bi lox ndeysaan day am lu ko naqari parce que xale bi ñi mi wut nit ak wut fu mu ñoree formation bi dëgërëwul moo tax il faut yu mel noonu ñu koy bàyyi xel topp toppandoo lu am njariñ nag baax na topp toppandoo lu am njariñ waaye bul seey daal seey murid bi daal wala jullit bi war na kum dem ndax maslaak ab yéefar sax baax na laakin mudaaraatuhum qad nudibat kama bi nassin bi hadisin qad sabat même pas maslaak ab yéefar maslaak ab baax na mais seey ci biir comme li xew ñu naan dialogue islamo-chrétien gis nga fi ne nii bu ñu yeexee la la yàlla waxal yonente bi rek walaw la an sabbatnaaka laqad kunta tarkanu ilayhim shay'an qalila idan la asoxnaaka da'fa alxayaati wa da'fa almamaat maanaam ñoom dialogue boobu la leen ci itteel mooy jullit bi ak njullitam xolu jullitam ba doon dund ci moom di wàññi pëstéef ba radicalisme islam radical ba nga doon dund loolu lañ bëgg di ko rocc ndànk-ndànk bu ñu ko waxtu mayee danañ ñëw ci mason maçonniya muy franc-maçon yi fexe yi ñu def pour yàq lislaam ak salibi yuun yi ak istimaali yuun yi boo yeexee xam naa waxtu duñ ko may waaye naroon nañ ko tudd ñaareel bi mooy war nañoo yar xale bi ci faggu alal jamono ji li li li nit diine yi li leen handicapé lépp mooy ñàkk alal ci la de média bi yàq adduna bi bu fekkee dañoo am suñu rajo yi bopp ak suñu télévision yi bopp mais eh, mën nañ suñuy xale di seetaan lañ bëgg mën nañuy jàllale suñuy njàngale ak suñuy xalaat jàngale suñ tubaay yi bu boobaa day dem cent pour cent mag ñi suñ tubaay yoroon dañ leen di mën a defal ay théâtre xale yi di théâtre mag ñooñu parce que ni ngay xeexee noonu islam islaam ni nga war a xeexee ni nga war a xeex noonu islam mooy lu mu andi ci wet gi da ngay andi lu nuroog moom da nga ci mën a xëcc say xale ci misaal am na théâtre yu neex yu waa Azhar di def mas nama dem benn année année année kii fin d'année yi may jàngal Azhar ñu invité ma ci ma dem ci mais théâtre bi ñu def ci fiq la dafa am solo dafa neex xam boo ko doon seetaan moo théâtre yi ñoo yem ci neexit ba noppi da lay jàngal diine kon waruñu ni ma la waxal ni islam formation la mais dañ ko war a développer mais théâtre lu tax duñ def théâtre islamiya masrahat islamiya war naa mën a nekk mais dañoo toog rek gars yi produire ñuy consommer waaw seen boisson bi ñu defar jox ñuy naan rek indi ceeb boo xam ni ci xamu lu ko defee muy ceeb bi joxe jabet ñuy jëfandikoo rek léegi li ñuy seetaan ñoo ñu koy jox defuñ dara dañoo toog loolu nag islaam bëggewutoon noonu kon war nañoo yar xale yi ma ma daaneel rek maa ngi daaneel bu soob yàlla war nañoo yar xale yi ci ci ci bàyyi xel loolu ci faggu alal ndax yonent bi alayhi salaatu nee na woon kaadal faqru an yakuna kufran loolu mooy ñàkk mën naa dem ba jur ak weddi yàlla noonu lañuy ñuy dégg xadis imaam Bayhaqi moo moo tax yàlla yonent bi daraan muslu allahumma inni a'udhu bika min al kufri wal faqri nga xam ñoom ñaar la lëkkalee kufru ak faqru ñoom daanaka dañuy xëccante moo tax yàlla wax ni inna allaha yuhibbu al abda al yàlla bëgg na jaam boo xam dafa am métier rawahu tabarani wa tirmizi yi nuux am menuisier la woon wasna'il fulka bi a'yunina Seydina Daawud ab tëgg la woon wa allamnaahu san'ata labuusin Seydina Muusa sàmm na wa ahussu biha ala ganami wa ma tilka bi yaminika ya Muusa qaala hiya asaaya atawakku alayha wa ahussu biha ala ganami Seydina Muhammad commerce na sàmm na sàmmal na waa Màkka ñu ko daan fay ay xaraatib sàmmal na commerce na Seydina Xadiija Saam ànd ak Abu Taalib baayam maamam bopp fukki at ak ñaar la amoon booba ba muy ànd ak may sara booba am na ñaar fukki at juróom su ko defee kon déggiin yi ñu am ci lislaam il faut que ñu yar ci xale yi comme bu ñu waxan ni addunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma walahu ñu ne àdduna dañ ko rëbb ak li ci biir mais na tax day tàng sànni ko loolu loolu loolu loolu loolu déggin bu doy waar la ñoo xam daa ñoo xam dañoo sànni àdduna àdduna e, adduna maa laa yatimul waajib illa bihi usuliyun yi dañoo wax ni maa laa yatimul waajib illa bihi fa huwa waajib li nga xam ne boo ko amut ci sa adduna doo dox loola farata la nga wuti ko ni ngay jullee farata danga ko war a wuti kon loolu lu jar bàyyi xel am na ñoo xam ne dañuy xeeb métier xeeb métier xeeb métier baaxul di xeeb métier te boo jekkoo weccatu borom taabal li waroon xeeb yóbbu di xeeb puus puus te boo jekkoo weccatu borom puus puus mu dem métier waree su ko xeeb imaam Shafian dafa waxal ni la naqlu sax saxri min qunanil jibaali ahabu iliya min minani rijaali yaqulu nnaasu kasbun fiihi aarun fa qultu laaru fii dulli suaali nee na man may roñ ay doj jëla ko ci fële di andi ñu may fay moo ma gënal ma wër di ñaan dépense ñun ñaa ma naan ma mécc moomu daa xeebu man leen déet xeebu koy mooy wër di ñaan aka di di di di sàkk di tàllal kon nañ yar xale yi ci formé leen ñu ñu liggéey yon Omar ibnu Xattaab daana wax ni bu ma xoolee nit kii ba fonk ko yëkkati ci ca kaw ma laaj ko ne ko waaw yow luy sa métier mu ne amoo oh, métier rek ma ne ko ma ne acam nee na su ma xoolee nit ki jàpp ni ku ne la bu nee amul métier rek ma ne acam bi may mujje nga xam ne moo ci des mooy tarbiya tatbiqiya hiya daalatul manshura maanaam liñ li li li li liñ gën a ittewoo ci jamono mooy pratique pratique waaw kon iblis xaman na lu ne waaye pratique ñàkk pratique moo ko yàqal kon desoon na rek franc-maçon yi seen yàq gi ñu yàq ci àdduna bi ak tubaab yi yeeg salibi yu ni waaye ñoo ngi koy dagg foofu ndax tamit lu mën a doon bu génnee nizaam day lor day yàq te ñun dañuy defar kon waruñoo yàq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu